moo doon Umaaratu ibnu Hazm ibnu Zayd ibnu Lawdaan ibnu Amr ibnu Abdi Awf ibnu Ghanm ibnu Maalik ibnu Najjaar al-Ansaari radiyallahu anhu moo doon Umaara Umaara lu tuddoon di doomi Hazm Hazm di doomi Abdi di doomi Zayd ibnu Lawdaan Zayd di doomi Lawdaan ibnu Amr Lawdaan di doomi Amr amru moomu di doomi abd awf abd amru di doomi xanma xanma di doomi maalik maalik di doomi annajjaar mooma umaar al ansaari al ansaari radiyallahu anhu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na moom mii huwa ammu bani amr ibn hazm mooy bàytexu waa banu amr ibn hazm ci lamsaar yi te këriñam bu màgg boobu bokk ñoom muy Abdallah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm mi imaam kee waxoon ne ko Seydina Omar ibn Abdul Aziz ne ko woon bindal <coughs> xadiis jotu ko woon def ba nim koy finalement mu digool ko Seydina Omar Seydina az ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri ala al-jami' moom nag mooy ñoom noonu Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm kii nii Amr Amr ibn Hazm kii frère am la Amr ndax kii mooy Umaara ibn Hazm Amr ibn Hazm waaw moom nag euh, imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi nee na fekke na bay'atul aqaba moo tax mu ne wa kaana aqabiyan fekke woon na bay'atul aqaba kii laa lamsaar ña ñëwoon ci jaayante àqaba yooyu ñett yoo yële am na moom mi mas na ci mas ko fekke am na yu ci fekke <coughs> muy Umaaratu ibn Hazm al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, imaam ibn Isaaq eh, moom mii moom mii <coughs> di Umaaratu radiyallahu taala anhu imaam al Buxaari dafa solo ci at-taarixul at-taarixu at-taarixu saxiir imaamul Buxaari téere bi dafa bari du benn téere rek la bind mooy saxiix bi déedéet <coughs> gisoon nañ euh, juz'u bi mu defoon ci raf'ul yadayn fi salaa waaw yëkkati loxo ci ñaan ci julli waaye tamit ah, ci julli ci julli ak bi nga xam ne al adabul mufrad ak li nga xamante ne ak taarixul kabir ak ak taarixul saxiir yooyu yëpp ay téereem lañ moom imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ah, ibn Bardizba al-Ju'fi al-Buxaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon mu ne moom mu solo ci sanad boo xamante ne nii mu ngi jaar ci Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm ah mu ne anna nabiyya kena yonent bi alei dafa wax li Umaarat ibn Hazm i'rid alayya ruqyataka ruqyataka mooy yonent bi alei bi muy dóor ak mooy da ngay gis nag affaire bi mursal la ah. même bu dee sanad bi rafet na mais mursal la mooy Abu Bakr mooy bàyyi Abdallah ki la waxoon sànq que ne sëriñ imam euh, ibn Sa'd Abdallah ibn ibn ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm voilà léegi nag Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm <coughs> moom dafa nettali mooy moom taabi'i la moo tax dafa nekk mursal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ne Umaara ibn Hazm bi mu ñëwee Medina xam nga gars yi dafa am nuñ doon faje nuñ doon fajoo ak nuñ doon faje yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk na ci yi defoon mooy dafa leen a waxoon ñu gaaral leen ñu gaaral ko mooy ñiy fajaate ñu gaaral leen li ñuy fajaate ngir mu bañ a nekk loo xam ne affaire sha'waza moo ciy dugg. Eh? mooy bokk na li dafa dafa dafa wax gaa gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faje waaw pour sha'waza mu bañ a nekk loo xam ne xërëm laaj ay yëfi jinne yooyu waaw parce que yooyu du fajaate. non yooyu du fajaate li ima li li Xalil loolu wax hafizahullah sa Xalil kene gaa yi moom ba ay bandi la ñu nekk buntu ba rek wax na dëgg gis nga yi wax ay bandi la ñu nekk ci bunt dëkk bi léegi nag ñoom comme ay agresseur ñoom mën nañ leen a gam-gam ay agresseur léegi nag leen la def <coughs> bu ñu soxlaa mooy bu dee yow ay lañ yoo xam ne buñ ñëwee sévir dañuy songuwaay ji mooy dañ ñëw attaquer dëkk bi gars yi jël liñ am yépp jël ay nag jël ay xar way reen gi leen jox leen ñu dem ñu demaat taxaw ca biti dëkk ba xéewlu loolu nekk ci bu jeexee mais lu ñuy def dañuy ñëwaat léegi nag gars nag ngir ngir noppal leen léegi li ñuy def dañuy bàyyi bay jàpp ne war naa jeex ñu dem yóbbul leen ko <laughs> loo bëgg mooy léegi mooy balaa bu bu bu dugub ñoree sax balañ cee lekk ñu am nañ ko tuural nañu il faut ñu tuuru ba pare mel ni lu buur ya kan moo taw xërëm yeenoon taw kan moo leen xéewal bi ñu ñàkkee ndox kan lañ ñaan mais nag gars moom laa la wax baaw naan baaw naanu bawol bawol ak yooyu yooyu dafa xaram waaw yi ñuy def di wër ci pénc yeeg tuur yeeg kajoor kajoor yi en tout cas bawol man li ma fa gis c'est wër ci ngan garab yi nga xam ne moos di wër di ci ak seen yooyu jaxasoo bi tëg bi kii kii baaw naan dañuy baaw naan ak yooyu yooyu moom baaw waaw ngir neexal eh, xërëm yi bu ko defee ñoom ñu taw mais à leur sincérité bu ñu ñàkkee ndox dëgg-dëgg buur yàlla la ñuy ñaan waaw mais comme comme ñun mooy dangay nekk jullit boole ci say xërëm yi bopp du tee nga yu maam yi nga boole ko ci alors que yooyu ànduñ waaw waaw déedéet shirk billah ak i ak tawxidullah mënuñoo bokk ci xolu jàmbur benn xol déedéet ah ah loolu mënuñoo ànd loolu mënuñoo ànd façon yooyu nag ñoom duñu faj ay bandi lañ rek gis nga moo tax dañuy may waaji <coughs> mooy bés buñ songee waaji buñ bëggaatee dañuy songo waaji dugg waaji ñu naan daanu na yee mi duggati ko bu ko defee ah gaa yi ñëw tuural ko wala dem xàmbaaw ko rendiw nag ñu dem ci bu buxaabakat bi nga xam ne moom mooy collaborer jinne yooyu waaw ndax ñoom ay collaborateur lañ minal jinnati wan naas ñooy seeni kaay ci ci ci nit ñi <coughs> nga xam ne ñoom ñooy wax gars yi seeni doléance yi ñu soxla ak seeni seeni vœu waaw ñoom seeni vœu la ñuy présenter buxaakat buxaabakat bu buxaabakat bi day am lu ci am waaw ne ah lii de lii la laaj waaw fukki ganaar ñett yu xonk cuur waaw yu jóge ci benn fukki dëkk ak ñett yu wute mooy façon yu mel noonu am xarum mel nu melo ngeen togg ko daal saraxe ko togg leen ko ceebu ceebu yàpp rek saraxe ko dina baax waaw bu ko defee dinañ tàqale ko moom loolu mooy jindee ko wax ñoom looloo leen di dundal deret jooj ñuy tuur te buur yàlla taxul looloo looloo leen di dundal waaw léegi muxaabakat bi def lool yow it yow mi ñëw nga am loo ko neexal rek parce que quand même bon pour moom def na alors que deful dara il n'est que ici le représentant des djinns waaw ah, moom mooy intermédiaire <coughs> wal iyaadu billah yonent mi aleyhi salaatu moo tax mu ne woon nit ñi gaa yi faj gaaral leen ma seen façon yi ngeen di faj waaw mooy at-tibb an-nabawi imaam ibn <laughs> suñu imaam ibn al-qayyim <laughs> Ibn <laughs> Qayyim moom daanaka saa bu ñu paree way def jàngat yi rek parce que téereem boobu dafa am solo Zaadul Ma'aad <laughs> Allah <laughs> imaam Ibn al-Qayyim jàmbaaral de daa niroog sëriñam nag mooy mooy buñ jàppee masala imaam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi ma buñ jàppee masala moom laa ilaaha illallah li imaam al-Haafiz Ibn Hajar doon naan imaam Ibn Taymiyya imaam Ibn Taymiyya moom moom moom moom moom ni mu doon kiiwee masala yi mooy ni mu doon kiiwee xam-xam beeg yooyu buy kii mais doon impressionné ñëpp day mel ni affaire yi baat yee koy wax mu tànn <coughs> mooy ñuy ñëw naan ko tànn ma tànn ma tellement non seen tellement oh <laughs> rahmatullah alayhi euh, alayhim léegi kii <coughs> yonent ma ne sax sax moo tax da doon wax gaaral leen. présenter leen ma seen li ngeen di faje ñu présenter ko mu xool ku nekk ñoo expliquer amul yow da ngay expliquer yow nooy faje nga ñëw ne ko man de yii laa utiliser waaw bu doon tey par exemple nga ah man de ñu woo charlatan yi ak <clears throat> ñi nga xam dañuy fayaatee ku ci nekk charlatan mu ne yow moom bàyyi parce que li ngay def yi fi la ay per yi wut piktaaw kii nii walla euh, kii yii nii ak tur jinne yi ngay joxeek yooyu baal bu dee koo xam ne moom ni muy joxe ay garab ay reen ay yu mel noonu nga xam ne <coughs> loolu moom ko kiiwee naan kii boole lii reen sàngam ak yooyu wala def nii mu ne yooyu baax na waaw nee na nag Umaara mii nag Umaara ibn Hazm radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñu yonent ba la saa saa waxoon da ko ne woon comme que da doon fajaate mu ne ko enritan lay ruqya ni ngay defe ruqya waaw ruqya bi ni ñu koy defe mooy mocc ni ngay mocce wax ma ni ngay mocce parce que loolu ci la gars yi dañuy ñëw sa bopp metti ñu lay moccal dëkkate yoo tudd jinne la tudd waaw di bës di tudd ay turu jinne di tudd turu jinne di tudd turu jinne ba dem bala nag mu sedd ndekete yoo jinne yi lay satisfaire yonent ma lay saar-saam nag ne e ne ko gaaral ma ni ngay faje gaaral ma ni ngay mocce nit ñi <coughs> léegi bi mu ko gaaralee falam yara biha ba'san waaw léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne bon bi mu ko gaaralee mu gis ni lool kii moom bosam baax na mooy amul problème waaw bu dee amul problème rek mooy baax na mën nañ ko def ki ko soloo di Muhammad ibn euh, Abi Bakr ibn Muhammad ibn Hazm mu ne nag moom ba jamono ji muy nettali mbir mi ah, mu ne fahum yarquuna biha ila al mu ne ba nii nii ñoom waa kër Umaara ay sëtam ay doomam ak ñoom ñu ngi mocc mooy loo xam ne xam-xam la bu ñuy doon loolu tamit mooy da koy jàngale <coughs> loolu kese la da koy jàngal doom yi bu dee ne paabee fi xam yooyu moo tax léegi gaa yi tuddee <coughs> xam nga Afrique dañu jàpp benn affaire bu ñuy wax gaa yi jàpp ne bàyyi jàpp ne nag lu rëy la mais waroon nañ ko sax lu sox waaw en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu day wane ne ñii ñoom xamuñ transmettre xam-xam mooy kooku premièrement dafa nay ci xam-xamam loolu lay tekki ah <laughs> ah yéen ah, bu tekkiwul bu tekkiwul loolu lay tekki mooy ñii xamuñ transmettre xam-xam mooy bokkul ci seen ci seen doxalin ci seen aada di jàngi amuñu ko. déedéet mooy ku xam ku jot a xam dara da koy jàpp ngir sa bopp mais loolu bu doon loolu la xam-xam du dox. ah al-Khwarizmi rahmatullah alayhi bu doon lim xam ci algorithme bi yooyu da ngay kii jàppal ko boppam liñ naan algorithme léegi ku nekk li nga xam nga rënkal ko sa bopp ba dee mais euh, mooy du ma ne keneen mënu koo découvrir après mais kon mbir mi du gaawi nii mooy dëkkul fen moo tax temps ci jullit ñi la ne woon léegi xullee nañu mu ngi feneen nasaraan si yor nañ ko waaw mbir mi du dara ku ci gina a sonn buur yàlla bi ay wii la lu mu teg ku ci gën sonn nga yor ko quoi mais bu doon ne ku nekk da rënk li nga yor buñ la nee sax xamal bon li nga xam buñ la koy laaj nga ci bañ a joxee di kii di réticent waaye xam-xam bii ni ma ko ute mais ni ko ute après xoola Muhammad ibn Salam al Bikandi liñ doon wax rahmatullah alayhi man de moom alal du bari mu ne mooy bi muy wax jàppatu na exactement bam wax ay dinaar yu bari ah te dinaar wax naa la benn dinaar mooy équivalent wu deux cent cinquante deux cent wala deux cent cinquante jàpp deux cent cinquante euros loolu mooy dinaar mooy équipe mooy en euro loolu mooy dinaar mais mu joxe ci ay dinaar yu bari alf xaw ma yu mel noonu wala lu ëpp mille wala lu ëpp ci ay dinaar nee na def naa ko ci uti xam-xam waaye def naa lu toll noonu ngir wasaare xam-xam ngir joxe xam-xam dinaa joxe lu ëpp li nga xam ne moom laa def ci outil xam-xam dinaa ko def ci wasaare xam-xam ci jàngale ko xoolal kooku moo tax xoolal sëriñ moo tax xoolal ba léegi ñu ngi koy tudd demal Sahih Imaamul Buxaari haddathana Muhammad sa Salaam al Bikandi wala mi ngay dégg mais moom mu ngi fi ñu koy jàng ba léegi xam-xamam mbarkeel ñuy jàng xadiisu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxu Yonent bi alayhi salaam muy jaar ci moom mu bokk ci Quraan yi ci fi nga xam ne mooy fi courant bi leer gi jaar mu bokk ci ci chaîne bi waaw kooku bu ko nëbboon ne man du jàngal kenn non sama xam-xam bii ni ma ci sonne alal laa ci dépensé bu bari waaw université bu nekk bu doon tay inscrire naa fa te kenn dimbali woo woon frais d'inscription waaw maa doon jàngi maa doon fayal sama bopp paas ba am xam-xam bii kon nag bu ma fi nekk di ko jox ñoo xam ne yëpp non nit ki waroo def noonu yow la ngaa waroon a totaliser li nga def ci loolu lépp jëraat lu toll moomu defaat ko ci xam-xam te boo amoon lu ko ëpp ngir jàngale ko ngir wasaare parce que jariñul dara xam-xam mooy loo xam ne boo ko joxe di muy wàññeeku alal boo ko jëlee joxe nga gis ne muy wàññeeku te loolu sax mooy ki nga xamante ne nii buur yàlla taxul mais bu dee buur yàlla lay jox boo koy joxe du wàññeeku waaw buur yàlla da koy barkeel Seydina Usmaan ngi joxe ñu yi mu joxe defu ko puuf est-ce que dafa mujj nekk pauvre non keroog bi bi bi mu defaree xare bi ñu ñu ne tamu bi mu ko waajalee dafa nekk pauvre nekkul pauvre buur yàlla lay barkeel mooy yu baariku li may yasha buur yàlla mooy barkeel ku ko soob booy def nag ngir moom na nga leer na li ngay def sànni ko ci trois non waaw allahu yudaa'ifu li man yasha mooy fulandi ku ko soob waaw te nag ki nga xam ne mooy dépenser ci yoonu yàlla kooku yemul ak ki nga xam ne du dépenser ci yoonu yàlla kon affaire bi loolu la mooy loolu la ñun moo tax wax jooju war nañ koo rusa wax vraiment gars yi dañuy nekk wéy comme le dit en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle loolu ku xam loolu moom ku yeewu tuuti doo ko toxal wala boo ko toxalee c'est pour wane mbir mi ne leen mais loolu loolu loolu loolu loolu gàcce koy wax loolu kon dañuy xoole bibliothèque bi nekk ci dëkk bi kenn manu koo jariñoo moom ba ni mi bu deewee mooy takk na loolu mooy musiba <coughs> moo tax ñu ngi ñu jàppe ne yu rafet la bi ci kii di ko góndee nit ñi buñ ko xalaataanoon sax xam ne loolu ci boppam waroon nañ ko rusa wax <laughs> waaw kii bu nee ay ñoñam ñu ngi koy liggéey ba léegi ñu nga fa di di mocce ba léegi mooy dañ koo transmettre dañ koo jàngale waaw dañ koy jàngale ñu bokk ñu koy jàngale bokk ñu nekk ubbi université yu mel na loolu moo tax euh, Europe université yi am ah de Sorbonne ak yooyu bi ñuy ubbi la Sorbonne di jàng yooyu kese la ku nekk ñëw bi jawaase di jàngale li nga am xam-xam bi nga am di ko wasaare dajale nit ñi ba mujj yaatu nii mais ñëw toog yor li nga yor tëdd ci ku la laaj nga bañ ñu lay bàkkoo loolu loolu ñi lay bàkkoo sax muusuñu moo tax ñun xaw ma nu ñuy xalaate quoi ñu jàpp ne nag ñooy les intellectuels les panafricanistes mais ñooñu vraiment war nañu majeur quoi waaw war nañu majeur te xalaataat vraiment li ñuy xalaat naka la est-ce que lool kon moom kon bi yeneen bi alei saatu salaam ñëwee foofu bokk na ci ñi nga xam ne kon waxoon na indi li ngeen di faje ma xool waaw ma xool te bi alayhi salaatu salaam gàddaay see Medina imaam Ibn Sa'd dafa solo ci sa ci sanad boo xam ne wérul parce que sëriñam bi la ko jële mu imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if muy nettali ci càllaleem ba ci yaay Ummu Salama mu ne moom nii <coughs> mu ne kaanat ansaaru alladhiina yuksiruuna al-alfaafa alfaafa yuksiruuna alfaafa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu wa Umaara ibn Hazm wa Abu Ayyub wa Sa'd ibn Mu'aan li qurbi jiwaarihim kon imaam al-Waaqidi solo ci sanad bu wérul ci yaay Ummu Salama mu ne bokk na bi yonent mi sallallahu alayhi wasallam di door ñëw Medina <clears throat> ñi nga xamante nii ci wàllan sa mu ne wàllan saar dañoo nekkoon doon defal yonent bi alei saatu salaam di ko teral di ko defal ay ay ay ay berde di def njekk ci moom ah di ko defal ay teraanga <clears throat> parce que mooy yonent bi alei saatu salaam mooy yow li ngay def du moom mu ko defal ne sa bopp ma ko defal waaw moo tax la waaja waxoon shaayir ba waxoon wax na dëgg maa madaxtu mu eh, maa madaxtu Muhammad muhammadan bi qasidati walakin madaxtu qasidati bi muhammadin allah mu ne man tagguma sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sama xasida yi mais sama xasida yi laa tagge bi ma leen bëggee tagg sama xasida yi naa muhammad laa laa wax ndax moom boo ko waxee rek moom moo lay tagg moom mooy tagg li nga mooy fu lu mu dugg rafetal waaw <laughs>

bu ma merloo bul tax ma mer parce que boo ma meree gis nga man maay koo xam ne boo génnee ma kontaan bu ma la sama tagg moom lu rafet lay doon boo ma la ngàññee <laughs> mooy gars yi gis nga gis nga kaw-kaw yi li ñuy wax mais seen ma la sa sa ja say na képp ku ma xam ne lu ñaaw lay doon ñépp xam ne wu sa waay wax na ko lu gaaw waaw loolu mooy lu dul loo xam ne daanaka dootul fay ci yow ñu ne ko daakalla lii nga wax nag loolu mooy buur yàlla buur yàlla moom ku mu tagg ku mu tagg moom mooy yow moom sa lépp rafet waaye nag ku mu kii safaan bi nag mooy foo jaar ñépp xam ne baaxoo ku ñu koy tudd fu ne ku weddi laajal Firawna waaw kon mu ne dafa bokk ci ñi nga xam ne ci wàllam saar ñi bari woon ñu doon def teraanga di indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam berndal di ko kii mu ne ñetti ñi Seydina Sa'd ibn Ubaada loolu gisoon nañu ko li ñu doon gis tarjama wa Umaaratu ibn Hazm mu ne Umaaratu ibn ci la woon wa Abu Ayyub di Abu Ayyub al-Ansari mi nga xam ne këram la yonent bi alayhi salaatu salaam daloon bi muy agsi Madinatul Munawwara a kat Sa'd ibn Mu'aaz ah Siddiqul Ansaar ah Seydina Sa'd ay Allah dafa teel a génn àddina nag oh moo tax ñu koo tudd quoi mais gisoon nañ dara moo am wallaahi alhamdu wal minna siddiqul ansaar seydina Sa'd ibn Ubaada non Sa'd ibn Mu'aaz Sa'd ibn Ubaada moom mi nga tuddee keroog yàggul waaw Hunayn moo ñëwoon ne Yonent bi alayhi salaatu salaam ah am na ci waa lansaar yi ñoo xam ne kontaanuñu de tawax nañ nii de mu ne ko yow loo ci nekk mu ne ko ah man de lan moo ci sa position mu ne man de kenn laa rek ci samay ñoom waaw maa ana illa rajulun min qawmi man de nekkuma lu dul kenn rek ci samay ñoom Allah léegi kon euh, mu ne kon bokk na ci ñooñu doon teral yonent doon indi ay teraanga kër yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu ne Umaaratu ibn Hazm mii ci la woon mu ne li qurbi jiwaar yi ndax dañu dëkk woon mooy dañu jege woon yonent kër yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xam nga naa Abu Ayyub moom fa la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daloon en attendant tabaxal ko li nga xam ne mooy jàkka jëkkëram yi ñii nag tamit soriwuñ woon dañoo jege woon foofu këru yonent bi alayhi salaam ndax jegewuñ jege woon dëkkaale eh, bi nga xam ne ci la ghazwatu Badr amee nee na imaam Ibn Sa'd nee na fekke nag te loolu waa kii eh, imaam Ibn Abdul Barr al-Andalusi radiyallahu ta'ala nee na waa ahlul maghazi ñoom ñépp dëppoo nañu ko ne moom mii non seulement fekke woon na Aqaba waaye ñu ëpp ci ñoom nee na ñu fekke woon na ghazwatu Badr tamit waaw fekke woon na ghazwatu Badrin moom minal Badri moo na imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi mu ne wa kaana aqabiyyan badriya mu ne moom ci waa bay'atul Aqaba fekke woon na ko taw ci waa ghazwatu Badr tamit fekke woon na ko moom Seydina Umaara Umaara ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kantaa imaam ibn Sa'd nee na waxuma la Badar kese waaye Umaara ibn Hazm fekke na xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp don bi mujj rawatina don bi mujj Tabuk doom bi mujj Tabuk waaw léegi <coughs> euh, euh, loolu la imaam Ibn Sa'd nettali que moom mii luy wane ne fekke na ghazwatu Tabuk mu ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam wàccee al mooy boo gisee euh, imaam ibn Isaaq al mooy diyaaru Samb waa kër yonent Yàlla Saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam bi muy dem Tabuk ci yoon bi daf fa jaar waaw ba mu fa jaaree nag dañu maawoon ndax nee na teen bi ngeen roote yii yëpp teen yi tuur leen ndox mi te li ngeen ci jot di ko togg tuur lañ lépp ñu ñàkk ndox Seydina Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu soloo ci saxiix bu ci xada ci Seydina Abi Ishaq ci xadis bu wér boo xam ne Aasim ibn Umar ibn Qatada moo ko jële ci Mahmoud ibn Labid mu jële ko ci ay góor ay saxaaba yu bokk ci waa Bani Abdil Ashhal waa Bani Abdil Ashhal min al Ansaar radiyallahu ta'ala anhu mu nettali ko euh, xam nga imaam ibn Ishaq boo xoolee siiratu Ibn Hishaam moom jaar bu yonent ma ne jaar alxijr moom foofu mooy ne loolu avant la dafa jaar laata muy àgg Tabuk voilà parce que lii nii mu ngi koy nettali ci yoon bi nee na ci yoon bi la après ci la jóge ba dugg ba yonent ma ne saa saam ak si Tabuk alors que waxoon nañ la fan yee que imaam Abu Bakr Abu Bakr ban al-Bayhaqi borom Dalaa'ilun Nubuwwa am na bu solo ci yoonu Yunus ibn Bukayr mu jële ci imaam Ibn Ishaq ci yoonam que moom. bi yonent bi alei satu salaam jógee Tabuk ci yoon bi la jaar di ñibbi ci Medina ci la jaar Hijr waaye amaana li gën a dëgër mooy bi muy dem na insha allahu mooy li gën a dëgër léegi <coughs> ngir war nga ne Seydina Umaara ibn <coughs> Umaara Ibn Hazm mi fekke woon nag surtout xare yépp mais surtout Tabuk mu ne yonent bi alei satu bi mu jógee kon foofu ñuy continuer di dem Tabouk ngir xare ji ak waa Byzance les romains byzantins ca Sham ci jamonoy tàngoor tar waaw Seydina daal di rë daal bi muy jayshul usra muy xare boobu nee na yarhamukallah inna rasulallah kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam saara ba mu jógee foofu ci diyaaru Samud al-Hijr wala qad kaddaba asxaabul xijri al mursaliin voilà ñoom weddi woon nañ waa xijri mooy waa kër yonente yàlla saalihu wolof yi naan ko saaliwu <laughs> yonente yàlla saalih eh? mu ne yonente bi dox ci ba dem ci benn ba di dem tabu jëlaat yoonam jóge foofu di dem hatta ida kaana bi ba'd at-tariiq dallat naaqatu ñëwee ci benn ci yoon yi ci yoon bi noonu bi muy dem Tabuk jógee Hijr ba léegi ci yoon bi ak gëléemam réer nag naagaat yonent bale saa saam bu jigéen daal di réer fa xaraja ashaabuhu fi talabiha saxaabaan yi daal génn ngir seeti ko ngir wëri gëléemu yonent bale saa saam mu ne wa inda rasulullah mu ne te nekkoon na ca yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy fañ defoon escale ndax dañu kiy gëléem yi far gëléem gi réer nag daal di dem ñu jekki gisatuñ ko nee na nag yonent bi aleyhi salaam fa mu wàccoon am na ku fa newaloon fa mu daloon rajulun min ashaabihi benn waay ci saxaabaam yi yuqaalu lahu Umaaratu bnu Hazm muy Seydinaa Umaaratu bnu Hazm nii mu ne wa kaana aqabiyyan badri fekk woon na Aqaba comme ni mu ko waxe sax badriyan fekke woon na ghazwatu Badr wa huwa ammu bani Amr ibn Hazm comme ni ñu ko waxoon sànq tamit moom mooy bàyyi ci xuwaa banu Amr ibn Hazm ndax moom frère seen baay la di Amr ibn Hazm moom mooy Umaara ah, moo ko Amr ñoo bokk baay di Hazm mu ne wa kaana fii rahlihi Zayd ibn Lasit al-Qaynuqaa'i wa kaana munaafiqan mu ne te fekk na nag nekkoon na ci fi nga xam ne moo doon ci ci ci ci tàntam moom comme nga xam ne fa fañ daroon ndax après dafa ñëwoon ci yonent ma la saab saab xam nga bu arme bi defee dañuy nekk fii ñi nekk fii ñu nekk fii yonent ma la saab saab wax nañ dajaloo bu ñu lan moo tax ma gis leen am na ci benn xare lan ma gis leen ngeen dispersé ku nekk nekk nii voilà fële kii nekk fi kii mooy dañuy nekk koo xam ne mais moom fi nga xam ne tàntam daa am ku fa àndaloon koo xam ne ku fa bàyyi woon koo xam ne muy àndoon <coughs> muy Zayd ibn Lahd am lu sayt Zayd ibn Latif al-Qaynuqaa'i bokkoon ci waa Banu Qaynuqaa mais tekkiwul ne waa Banu Qaynuqaa ñoo ngi mooy moom ci boppam comme ni gis. Muhammad arhamukallah comme Serigne boobu taabi'i boobu di Muhammad ibn Ka'b al-Quradi tekkiwul ne waa Banu Qurayza la ñu Medina ba léegi mooy ñi nga xam ne ci ñoom ay juif lañ mais dañoo tuub. waaw mais dañuy seen askan la yàlla seen Qaynuqaa Banu Qaynuqaa wa Qaynuqaa sariiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumaan waaw muy kon moom Zayd ibn Lusayt al-Qaynuqaa'i wa naafiq la woon nag bu mag a la def Seydina Imaam Ibn Isxaaq te tamit Imaam Ibn Isxaaq fa haddathanii Aasim ibn Umar ibn Qataada an Mahmuud ibn Labiid an rijaalin min banii Abdil Ashhal annahum qaalu mu ne fa haddathanii nettali na ma moo koy nettali histoire bi ni mu continuer ni mu deme pour wan tamit kënee nit ñi comme nit Aasim ibn Umar laajoon sëriñam bi Mahmuud ibn Labiid est-ce nit ki doon na xam ne doon nañ xam ne diw mu ne sii daal des fois ñu xamoon ko mais des mu doon tontu ñoom exemple bi mooy lii yonent ba kii mu ne fa haddathani imam Isaaq nettali Aasim ibn Umar ibn Qataada di Aasim di doomi Umar Umar moom di doomi Qataada an Mahmuud mu jële ci Mahmuud ibn Labiid saxaaba boobu nga xam ne tout tànk la woon jamono Yonent mi alayhi salaatu salaam an rijaal min bani Abdil Ashhal mu jële kenn ci ci ay góor di ay saxaaba ci waa banu Abdil Ashhal annahum qaalu ñu ne qaala Zayd ibn Lusayt ñu ne Zayd ibn Lusayt dane bi gëléemu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di réere mu ne wa huwa fii rahli Umaara mu ngi woon ci tànt Umaara fa Umaara dal tàntam foofu fa la Zayd ibn Lusayt al-Qaynuqaa'i mi nekkoon eh? léegi lan la wax bi gëléem gi réeree nit ñi di seet gëléemu yonent bi alayhi salaatu wasalaam é gëléemu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fekk wa umaratu inda rasulillah moom mu ngi woon tàntu umara mais umara mu ngi woon ci tàntu yonent bi alei satu bëgg nañ ngay réer fi ñu escale noonu di dem Tabuk jóge ci xijru Samud nee na mu ne <coughs> waaye Zayd ibn Lusayt ne Lusayt ne <laughs> mu ne mais xanaa kay bi mu déggee ñu ne ko géléemu yonent bi alei satu daa réer mu ne ah xanaa kay yéen waxu ngeen lool alaysa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yaz'umu annahu nabi wa yukhbirukum an sabar an xabari sama wa huwa la yarri ayna naqata <laughs> mu ngi nekk tàntu Umar Umar mu ngi ci yonent bi alayhi salaatu salaam yëgul li xew Zayd ibn Zayd ibn Lusayt al munaafiqul kabiir dégg ah in lam yatub dinañ gis ci fin nettali bi dinañ gis ci feewu nettali eh, dinañ ci ñëw insha allah mu ne mu naan mais alaysa muhammadun yazumu annahu nabi wa yukhbirukum an xabari sama ñu ne ah déedéet xanaa kay ñamewu ngeen maa wax na jëlee mu naagaat yonent ba lay sa saa moo réer mais mu mooy ñoom amul xam nga saxaaba yaa ngi naan alaysa rasulullah wala yu mel noonu gis nga waa lamsaar même kaw Hudaybiya bi nga non <laughs> eh, eh, ci Hunayn même bi nga xam ne mbir mi jaaxaloon na leen lan lañ wax ya rasulallah ñëw naan ko ya Muhammad mais comme que naafiq la mu ñëw naan alaysa Muhammadun mais xanaa du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naa Muhammad yàlla moomu nee naay moo xanaa du moo ne moom moo ne xanaa moo ne ndax moo ne parce que gars yi da leen bëgg a wax gëm ne moom gëmul noonu ah bien xanaa yonent wala saab saab moom ah. du moom moo ne moom yonent la di ñu xabaare di leen xabaare xoolal waxul sax yuxbiruna mooy génne na ci boppam waaw parce que pour moom lii day wane ne kii du lii day wane ne du yonent ma alaysa Muhammadun yazum est-ce que moom nabi que yonent alayhi salaam nee na est-ce que moom waxul na yonent ya ah? wa yukhbirukum jëlal xabaru asamaan naan alquran la wa huwa mais nan lay defe loolu ba pare dañu wax la xew ca asamaan nee naay wa huwa la yadri ayna naqatu gënee moom réer xamul fu mu féete mais soyez logique gars yi gars yi utiliser leen seen xel yi nee na nag bi mu waxee lool fa qaala rasulullah suñu borom yëgal ko yonent bi alayhi i wa salaam wa Umaaratu inda fekk Umaara mi moom tànt ba ne moom naafiq bii di wax loolu mu ngi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko. <coughs> inna rajulan qaala am na benn góor bu ne am na benn góor bu ne hada muhammadun yuxbirukum yuxbirukum annahu nabi wa yaz'amu annahu yuxbirukum bi amri as-samaa'i wa huwa laa yadri ayna naaqatu wa inni wallahi maa a'lamu illaa maa 'allamani Allah wa qad dallani Allahu 'alayha wa hiya fil waadi fi shi'bi kadhaa wa kadhaa Allah Allah sallallahu 'alaa rasuulillah sallallahu 'alayhi wa sallam yeneen tubaab yi saabsaab ne Umar am na benn waay de mu ne sama boroom xamal na ma ne am na benn waay ci biir mbooloo mi mooy fay ne bu nekk ak fa nga ne am na ku wax ne hada Muhammadun xoolal yeneen tubaab yi saabsaab koy nettali nee na mu ne Umar am na de ku ne comme que ñoo newoon mu ne ko am na ku ne xoolal Muhammad moom sallallahu alayhi mu ngi nii ne dañuy xabaare naan ñu moom yonent la. te nee mos dañuy indil xabaaru asamaan bi ñu nettali li xew ci asamaan ah wóobu wala yadri ay na naa ko te xamul fan la gënoon mu féete ah nee mu ne ko am na ko wax loolu. waaye nag Omar yëgal ne man wa inni wallahi comme di wax loolu xanaa xamul ne man dëgg-dëgg wallahi wat naa ko ci yàlla man rasulullah maa a'lamu illa maa 'allamani xaw ma lu dul lu ma sama boroom xamal waaw. mooy xawma lu dul maa allamani Allah man li ma buur yàlla xamal kese laa xam moo tax suñu borom waxu ko wa qul rabbi zidni ilma waaw wa qul waxal rabbi ee eh, sama borom zidni yàlla nag ma del di di sax di ma yokk ilman xam-xam moo tax yonent ma lay saar sam xattaa nii nii nii may wax ak yow day gide fii ci géeju xam yàlla te nag ceers bu romb minute bu romb na mu ko xame woon muy gën a muy muy muy gën a nekk loo xamante muy gën a waaw parce que buur yàlla doo ko jeexal moo tax loolu kese la ko suñu borom masa wax yokk ma ko waaw neewu ko waxul rabbi zidni mala waxu ko lool de neewul yeneen tibale sa sam suratu Taha aya 114 tolloog nombre ah saaru alquran waaw mooy wa qul rabbi zidni ilma neewu ko buur yàlla neewu ko wa qul waxal yow sayyidina Muhammad nee ma ñaan naan rabbi yow sama borom rabbi yow mi ma moom yow mi ma yar xamal ma li ma xam zidni yal na nga may dellu dolli foo man di toll ci loo xam ne incessante perpétuelle d'une façon perpétuelle sans infini ilman ci xam-xam moo tax alayhi salaam moo tax suñu borom doon ko wax ne ko walal aaxiratu xayrul laka minal ula tout le temps sa mujjanteelu mbir moo gën ci yow li jiitu woon te képp koo xam ne jullit nga surtout nga teg sa loxo sa tànk ci tànk yonent bi sa sam yow it noonu nga mel mooy tout le temps sa kanam moo gën li nga weesu tout le temps sa moo gën li nga weesu moo tax gars bu ñu la xamoon démb ñëwaat yow da ngay dépasser waaw loolu moo tax ku mel noonu peeg xam-xamam banoo ko peeg parce que moom xam-xamam dafa seey ci xam-xamu ki nga xam ne xam-xamam kenn manu koo peeg mu yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moo xam-xam te loolu nag ah sunnaam ngay <laughs> <laughs> si gaa yi xeet boo waxee bu xaabakat yi dañuy dañuy dañuy dañuy solo solo jaam bi nit ki non seulement du amati benn gëdd bu muy jox alquran ndax dañu koy gëmloo ne alquran bi xam nga ne moos ñetti qul yooyu ak ay faatiha yii nii manula protéger de sama ndombo yi foog nga yeew ci laa wax sama xusaan bu laat yi ma yor sama pettaaw yi ma ci def sama turu jinne yii ah il faut nga boole ko ci sinon doo protéger wu de qul ay kese di ko kesew bu ko defee nit ki day dem ba jàpp ne loolu mën na koo protéger boo àggee doon nag mooy loolu du la protéger waaw ndax ana inda dhanni abdi bi buur yàlla moom fa njortam njaa njaartu jaamam tollu fa moom rek laa toll la ci moom boo jàppee ne lim la ne lii nii yeneen trois cent cent nga xam ne Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na bi <coughs> mu'awwidatayn wàccee lépp la bàyyi jàpp ci loolu ay qul a'udhu rabbil falaq qul wallahu qul a'udhu rabbil falaq ak qul a'udhu rabbin nas dafa bàyyi lépp jàpp lool lool mooy musloo loolu la doon musloo waaw mais ñun ñu gëmloo nañu fii mën a gis nga qul huwa yii xam nga ne lii a'udhu billah qul a'udhu rabbil falaq ak nas ne lii nii manulaatee ah, nga gëm ko moom it du la téye moo tax da dem ci nit ku baax mu ne la defal lii dina baax nga dem du baax lu tax muy baax gëmoo ko waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam <clears throat> mu ne man xaw ma lu dul li ma borom bi subhaanahu wa taala xamal wallahi maa ngi waat ci yàlla inni dëgg-dëgg man xaw ma illaa lu dul wallahi maa a'lamu illaa maa 'allamani Allah lu dul lu ma buur yàlla xamal kese laa xam te nag waqad dallani Allahu alayha te buur yàlla nag nii may wax ak yow tegtal na ma wax na ma fii sa naaga gi ne waaw wa huya te moom naaga fii hada al waadi mu ngi ci xur wale xur wii nii xur wii ñu tiim fala ne suñu boroom na ma ko fii sha'bi kada wa kada mu ngi ci <coughs> yoonu montagne tel ak tel buñ fa demee foofu dinañ ko fa fekk qad habasatha joxe description sax qad habasatha shajaratun bi zimaamiha fantaliqu hatta ta'tuni biha allah huwa rasulullah wallahi wallahi huwa rasulullah mooy ndaw yàlla mu ne waa ji mu ne Seydina Umar ta xadiis bi bi sanadin saxiix rawaahu al-imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi waaw te mu ngi boo demee tamit ci Dalaa'il an-Nubuwwa imaam al-Bayhaqi indi na ko ci yoonu imaam ibn Isxaaq ci men càllale bi an Aasim ibn Umar xaddasani mu wax xaddasani ndax mu dal lis neen nettali na waaw ah, Asim ibn Umar mu jële ko ci saxaabu bu tànk ko Mahmud ibn Labid mu jële ko ci waa Lamsaar ci ay magi ponkali saxaabay Lamsaar radiyallahu anhu léegi <clears throat> mu ne yonent bi alei satu salaam ne Umar buur yàlla nag yëgal na kon fi mu nekk nee mu ngi ci xurwee ci yoonu montagne sàngam diggante yële bu mu demee foofu duñ ko fekk ngeen fekk mu ne moom waqat habasatha shajaratun bi zimamiha gis nga goj giñ ko defaroon mooy liñ koy defal ci gémmiñ gi ngir man di conduire hmm? loolu noonu moo lonk benn garab ci benn garab la lonk manatu la dem allah mu ne leen fantaliku dem leen hatta tatuni biha ba li ma koy indi ne akbar allah fa dhahabu biha ñu dem ñu dem jëli gëléem di fekk ko na yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax yii waxoon naa luñ ci nekk di ko référé di mooy dañ koy préciser rek di wax mooy lépp moo di sax lépp moo di sax léppam waaw léegi gaa yi dem daal di koy indi fekk gëléem ga nam leen ko waxee ca xur woowu ca chien bu boobu foofu mu leen wax fekk garab gi fa mu wax ne fa nekk garab gi daal mu lonk ci garab ga nee na nag gaa yi dem andi ko jëli naa nga génne ko fa rajaa Umaaratu ibn Hazm ilaa Rahma an léegi bi loo xewee nag Umaara radiyallahu anhu daal dellu ci tàntam fa qaala mu ne wallahi la ajabun min shay'in haddathanaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa anifa bi mi ñëwee nag muy defal compte bi ah ci <coughs> mu nekkal waaw <coughs> mooy ñi nekk ci biir tàntam mooy du Zayd ibn Lusayt kese fa newoon bi mu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi épi affaire bi épisode bi am yonent bi sallallahu wax ko lool ñu jóg dem xooli fekk jëleen nga foofu mu ñëw nag ci tàntam ne ah wallahi la ajabun bi rendre compte di wax nit ñi mooy li mu dina yegge li xew ci ak yonent bi alayhi salaatu mu ne maa ngi wàcc yàlla ne la ajabun min shay'in haddathnaahu haddathanaahu rasulullah ne eh, ne man de mbir mi wax dëgg yàlla yéeme na lool dafa am benn mbir mu yéeme boo xam ne yonent bi alayhi salaatu moo moo ñu ko nettali. sànq aani fan léegi ah léegi fa jóge nii. an maqaalati qaa'ilin axbarahu Allahu anhu bi kaza wa kaza li ci yéeme mooy fa ñu toog mooy Umaara bu moom kese fa ne woon ci biir tànt yonent ma mu daal di ñuy nettali wax joo xam ne benn waay moo ko wax te boroom bi subhaanahu wa taala moo ko xabaar yi xamal ko ko moom yonent ma lay saabsaab ah. lilladi qaala Zayd ibn Lusayt léegi mooy li Zayd ibn Lusayt xam ne moom xamul ne moom tàntam bii ndeke Zayd lu Lusayt nii nekk bokk ci ñi fi toog moom mooy aji wax ji xamu ko fa qaala rajulun bi mu waxee loolu am benn waay ne man kaana fii rahli Umaara walam yahdur rasulallah am benn waay boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom mu ngi woon ci tànt bi ba ba Zayd ibn Lusayt doon wax li mu doon wax mu nga fa woon te woon Yonent mi sallallahu alayhi wa bi mu déggee Umaara ñëw wax li mu ne ko eh, Zayd wallahi qaala haadihi al-maqaala qabla an taati qabla an taatiya qaala Zaydun haadihi al mu ne ko ah bu dee de loolu nga wax yow Umaara maa ngi wat ci yàlla ne gis nga Zayd mii toog Zayd ibn Lusayt mii en tout cas lii nga nettali ne loolu la yeneen time saab saab wax ne boroom ak ko ne boroomam moo ko nettali am na ku ko wax ci mbooloo mi maa ngi wat ci yàlla ne Zayd mii toog wax na lu mel nii lii nga wax laata ngay ñëwaat wax na ko fa aqbala Umaara ala Zayd yaja'u fi unuqihi waaw wa yaquulu ilayya ibaadallah inna fi raxli la daahiyatun wa maa ash'ur inna fi raxli la daahiyatan la daahiya inna fi rahli la daahiyatan ha wa ma ash'ur ukhruj ay aduwwu Allah min rahli fala tashabni waaw Umar bi déggee mbir mu waa ji ne ko Zayd mii moo ko wax wax na en tout cas wax na lu mel nii kii Zayd daal di jóg ut ci Umar di ko jam hein di ko jam fi unuqi di ko jam ak baaraam bi ci ci ci ci doq gi naan ko ilayya ibadallah nit yéen jaamu yàlla yi ñëw leen ci man ay way wallu leen ma waaye dimbali leen ma inna fi rahli ndekete yoo ma nekk na ci sama tànt la daahiyatum ndeke sama la daahiyatan dëgg dëgg ndeke catastrophe hein musiba ndeke musiba moo nekk sama biir tànt bi taman yëguma ko woon ndeke man li ma ànd ak moom yépp jóge ba Medina di ñëw sama tànt bi ndeke musiba bu toll ni naafiq bu toll nii ñemee wax lu toll nii ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi nekk sama biir tànt taman yëguma ko uxruj ay aduwullah génnal min rahli génnal sama tànt yow noonu bi yàlla bi génnal génnal fala tasxab bi bul ànd a teg man mukk xaw ma tey fooy fanaan ak li des ci voyage bi ilaa Tabuk fooy ne mais yow moom xamal ne moom mënatoo nekke man ndeke man ku ku yéese ni yow ndeke mu ngi ànd ak man yow ma nangu la indi la sama tànt bi lu ma am bokk koog yow ci voyage bi amoo dara looy wax ndekete yooyaa ñenee wax wax ju ñaawe nii ju bone nii di ko wax yeneen ci ma lay saaf génnal sama tànt uxruj adu wallah min rahim génnal sama tànt yow noonu yàlla fala tashab nii bul àndatee soor bi si waaw soor bi si imaam ibn Sa'd nag nee na fa za'ama ba'du naas lenn nag ci nit ñu noonu da ko dàqee ah si mooy laa mujaamala ma'al munaafiqiin ah <coughs> kenn du mujaamala bu leeree ne si diw def na jëfi naafiq non kenn du mooy jëfi naafiq waxuma la naafiq jëf jëfu naafiq moo tax fan yi maanaam kii li mu wax waxu kéefër la parce que wax ni diw yéefër la dafa nekk lu grave waaw gaa yi koy wax sax maîtriser wuñ ko wayalullah yaa gis ñoo xam dañ naan kilifa lañ ci diine man nañu tuumaal nit ak kéefër te ñoom ci seen bopp maîtriser wuñ li ñuy wax voilà parce que loolu dafa grave ndax yonent bi alei satu salaam diw yéefër la c'est pas quelque chose de mince du lu woyof loo xam ne da ngay tëb ku tëb nga ne ko ne yow yéefër nga déedéet parce que yonent bi alayhi salaatu salaam na nit ki bu waxee mbokkam yaa kaafir yow yéeféer bi na leer ne faqad baa ilayhi ahaduhuma kenn ci yéen dina ko doon <clears throat> mooy da koo doon soit mu nekk dëgg ci waa ji wala nekk ko léegi yow imaginer bu leenu dëgg ci moom day dellu ci yow moo tax loolu c'est très grave waaw moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib gaay biñ naan ko xawaari ji yéeféer yi mu ne déedéet hum minal kufri farbu hum minal kufri farru gaa yi ne ko xawaari te pourtant ñoo ko doon jéema ñoo finalement ñoo ko faat sax moom ak liñ ko fexee faat lépp noonoog moom nu nañu def ko mu xare ñoom lépp mais quand mais quand même reconnaître ne gaa yi nag ñuy yéeféer gaa yi naan ko yéeféer yi xam nga gaa yi rek <coughs> tamit loolu lañ gis ci biti voilà que ne loolu ñoom loolu lañ ci am daalika mablaghuhum minal ilm foofu mooy seen foofu la seen xam-xam tollu Seydina Ali ne déedéet du ñu yéeféer hum minal kufri farru ñoom daw ka kéeféer moo tax lii lépp ñu koy def nag xawaari ji nii ñu mel daw ak kéeféer moo tax ñuy def lii moom lañ daw moo tax ñu mel nii nekk ñoo xam ne ñu taral lañ teeñal diine ji ngir bañ nekk yéeféer la ba ñu jàpp ne ci seen yenn idées yi ku def kabira yéeféer la yooyu yépp ngir daw kéeféer la kon kooku mënoon yéeféer la voilà moo tax wax diw yéeféer la te pourtant xawaar yi quand même xawaar yi am moo tax am na ci boroom xam-xam yu ne non xawaar yi ay yéeféer lañu mais insha allah li gën a dugg doom mooy du ñuy yéeféer waaw sauf que ay nit lañ yoo xam ne nag niti safara lañ mais mooy ne loolu noonu amaana mooy buñ ci lakkee après dañuy génn fekk ñu nga am nañ gëm yàlla comme ni yonent ma lay saa saa wax alko mooy dinañ lakk ci loolu ñu faye leen mooy loolu noonu nga xam ne côté bu bon bi ñu ci lakkee après dañuy dugg aljana ndax dañoo gëm insha allah loolu muñu accès ci masala xawaar yi yooyu yëpp ay wute ci borom xam-xam ndax ay yéefér lañ wala lool yooyu yëpp insha allah nañ ci gën a ñëw kon mooy ne nit yéefér la dafa jafe du lu yom du lu ga du lu kii nit li koy génn ci yéef ci ci dili diine ci l'islam mooy comme li wax Tahawi wax ci aqidaam bi al aqidatu tahawiyya bu imaam ah, at-Tahawi rahmatullah mooy li ko fi dugaloon bu ñëwee ba wedd li ko fi dugaloon mooy lan shahaadataani waaw bu nee man de maa seede woon ne amul benn buur bu ñuy jaamu <coughs> boo xam ne moom lañu war a jaamu te jaamoom di jariñ ñàkk koo jaamu du lor ku dul buur yàlla te nag ki may jàngal nan laa koy jaamoo te muy ndawam mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hein mooy loolu lu ci dugaloon boo ñëwee nag ba ne loolu gëmatoo ko boobu yow yaa génn sa bopp mais am na yeneen yoo xam ne tamit day génn nit ki ci yéeg ci ci diine mooy yoo xam ne ma'lumun min ad-diini bi darura ku ñëwoon ne julli moom du farata te kooku gisoon nañ bi ñuy gis affaire waxtu julli affaire julli importance comme lu imaam <coughs> <coughs> ab borom al-Mughni ibn Qudaama waxoon li boroom al-Mughni doon wax que ne loolu mooy dañuy il faut ñu xool il faut mu nekk koo xam ne dafa am dalil yi xam ne lii ah tegtal gi wane ne lii farata la ak yooyu yëpp bu nee yooyu yëpp xam naa ko mais ma ne dara la dul farata du farata ci man wala sax farata la ci man mais ñoom néew du farata ci man kooku yéefér la loolu amul benn boroom xam-xam wax lu contraire waxoon naa la booba nag ba ma ne boroom xam-xam bu ñëw naan ma waaji ci rajo wala ñun ñi ñuy tudd Sénégal non amul benn boroom xam-xam du Shafi'i du du Hanafi du Maliki du Shafi'i du Hanbali du ñeneen les sa mazhabiya lu dul ne ñoom même ñoo ñoo ñépp yéefar la jàpp booy ko kenn amul ijmaa la que ne ko yéefar la parce que li yàlla farataal jaam yépp yow nga taxaw naan ko noo buur yàlla nag taxawal yow danga war a mooy yow du nii walla iyaazu billah ndax ñoom diw moom bokkuñ ci dañ leen a dispensé kan moo leen dispensé kan moo leen dispensé <coughs> léegi kon moo tax taxaw naan diw yéefér la lool c'est grave c'est grave te nag waxoon naa la bul nekk supporter waaw bul nekk supporter lool moo tax xam xam dafa nekk lu ràññeeku pour jullit bu nekk déedéet bul toog naa ñoom diw xamal nañ ma déedéet xam diine yi nga xam ne manu la ñàkk nga xam loolu fardu ayn la sa farataay jëmm nga xam leen surtout lu jëm ci wàllu tawhid wéetal yàlla loolu mooy jiitu ak gëm yàlla loolu moo tax ngay gis boroom xam-xam yi di commencer seen téere ñoom imaam al-Bukhari kitaabul dugg ci ginnaaw di dugg ci ay iman teel koo indi teel koo indi ci seen téere yi lan moo tax Hmm? badul xalq badul wahyi après ñu dugg ci ay gëm yàlla ak yooyu imaam muslim gis nga kitaabul imaan ni mu toll parce que loolu fondement la laata mu lay wax kaay julli nii lañuy woore nii lañuy jullee nii lañuy jàppe dañ lay wax ni nga fas ni nga war a gëni buur yàlla ndax loolu mooy fondement yi nga xam ne ñun dañ koy neeral tawxiid mooy li jiitu mooy xam-xam bi ëpp doole ci xam-xam yépp ndax mooy bii tax nga mën a jaamu yàlla xam yàlla xam li nga xam ne moo war ci moom nga def ko ci moom mooy yi nga xam ne moom la warlul yow en tant que jaam bi mu warul la nga war koo jaamoo noonu xame ko noonu gëme ko noonu fase ko noonu mu nekk loo xam ne pas-pas boo xam ne dara du ko rëngi-rëngi dara du ko yëngal mais ñun dañuy bàyyi lool <coughs> moo tax boo seetloo ñun worof suñuy wax yu bari boo seetloo façon yi ñuy waxe soit ay murji la ñuy doon ci ay wax wala leen mais mooy xamuñu sax yooyu waaw waaw wala ay xadariya la ñuy doon comme ñu doon wax naan euh, wax ñu doon wax <coughs> bon gaa yi ngay dégg non yàlla dogalu ko fenn laa wax saa yi moo ko tay mais ma yow man nga wax li ngay wax mais yàlla dogalu ko loolu war nga ko wax si yàllaa dogal lépp man nga yàllaa ko dogal mais buur yàlla moo def ku nekk mu responsabiliser la waaw noonu la mooy buur yàllaa ko dogal xoolal wax yooyu rek ni mu siiwee da gis sax koo xam ne ku jàmbaar la moom noonu lay xalaate mu leer ne waa ji idée qadariya yi la rotta ñi téyigu ko nga gis keneen yor idée mur ji ay waaw moo ñépp a baax ngëm yàlla daal ba ñépp gëmee yàlla la ñépp ñépp a baax waaw ñépp a yem ngëmug Seydina Jibril ak yan ngëm ngëmug euh, ngëmug waa ji waa ji caw fee ñoo yem xam nga ne loolu <coughs> man mii toog xam nga ne loolu rien xel mi rek moo maanaan ne eh, eh, kenn warulaa gëm loo waaw gëm rek ka am solo waaw yu mel noonu te mooy yooyu parce que lu tax parce que xamuñu luy iman du ñu ko jàngal du ñu ko jàngal ñun dañoo jàngalu dara sax eh, wolof wax naa la gis nga wolof ku ciy maye doomam naan sama doom jii nga xam ne maa ko yar ci su ci ci ci farataay yàlla ak sunnaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais xoolal tey ñàkk teggin yooyu rek sayyidina muhammad hein même ni ñuy wax rek xamuñu ko <coughs> mooy ne tekkiwul dara gis nga loolu la lay tekki mooy maa ko defal mooy kër gi fi la doon ndékkee fi la doon añ fi la doon reere fi la doon nelaw di fi yeewoo léeg-léeg sax mu nelaw yi feneen yeewoo feneen lool kese mooy maa ko yàq loolooy sunnaay loolooy farataay yàlla subhaanahu wa sunnaay sayyidina Muhammad ah, ci wolof sallallahu alayhi wa kese la loolu kese bu dee jigéen la boo mooy sangu set sax xamu ko waaw te mu ngi koy maye kat maye na ko mais xamul luy sangu set waaw léegi nag jëkkër ji bu dee ku jàmbaare la ah <coughs> te gis loolu yooyu yëpp mu war koo liggéey bala moo joteeg moom dara parce que kii ndekete mais kii kon kii jaamu yàlla moom kon nan la ko doon defee parce que koo xam ne xamul bërëb yi sax xamul nan la koy lijjantee xamul kañ lay arrêté ak yooyu yépp xamu ci dara loolu doy na waar kon kooku naka lañ mën a waxe ne kooku dañ koo jàngal kooku dañ koo yar ci ci farataay yàlla kooku xam nga ne yaruñ ko ci dara dañ koo yafal rek moo xar mi ñu yafal ci ci ngunu ci kii bi ci enclos bi ci mbaarum xar mi ci ëttub xar bi wala fas yu nekk ci ëttu fas bi walla ki ganaar yi nekk ci enclos bi ci ngunu ganaar gi mais ñoo yem dañ ko doon seexal tout le temps des fois nag ñu yóbbu ko école ñu foog ne looloo koy jariñ waaye laa yughni min shay ah <coughs> kon nag ah ne naafiq diw féq la yooyu garaaw la diw naafiq la diw yéeféer la bu wax noonu naa la bul nekk supporter ku ko man di wax bu ko roy ci loolu surtout bu dee koo xam ne ay waxam tegu ko fu leer waaw day wax li muy wax mais moom ci boppam mbir mi leeru ko waaw fii mu ne boo ko laajoon lu waa ji wax a ah, pour mu waat ne dégg na ko boo moyul du ko man wala di mu ko déggee baaxut kon nag yow nag bul nekk supporter parce que diw wax na ko mooy diw man ma nekk céeli wala perroquet di di di di di di wax li mu wax alors que mu nekk wax joo xam ne ju garaaw a garaaw la joo xam ne yonent mi alayhi salaam nee na ku fi wax kenn yow yéefér nga yow dina leer ne kenn ci yéen ñaar bu ko doonul mooy ci yow lu jëm ah <coughs> kon nag il faut faire très attention moo tax imam ibn Sa'd ne fa za'ama ba'du an-nas anna Zaydan taaba ba'da dhalik wa qaala ba'du an-nas lam yazal muttahiman bi sharrin hatta halak imam ibn Sa'd rahmatullah alayhi ne am na nag ci nit ñi ñoo xam ne nee nañu ma nee nañu ko ne Zayd ibn Lusayt al-Qaynuqa'i mujj na tuub waaw mujj na tuub waaw am ñeneen mu ne mais am na ñeneen ñu ne déedéet lam yazal muttahiman bi sharri bi sharrin hatta halak tuub fan Zayd de dañul ñu koy tuumal ci lu yées ci mooy ak naafiq ba ni mu alko ba ni mu génne àddina waaw loolu nag allahu taala alam moo tax moo tax sànq maanaam la bu dee ne tuubul waaw naafiq bu bon bu dee ne tuubul waaw bu tuubee nag radiyallahu taala anhu waa ardaahu wa anna bi léegi lool nag buur yàllaa xam ñunu xamuñu laa nata'alla ala allah duñ fi nekk di jéem naan gi di décider comme que wax yi dara leeru ci ñii nee nañ tuub na ñii ne tuubuñ en tout cas li leer tej sàlla wér mooy ne defoon na loo xam ne defi ñaa fekk la moo tax saxaaba ba mu ko kiiwoon da koo dàq sax muy Seydina Umaara ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu wa ko dàq ci tàntam <coughs> ne ko ne ko catastrophe ndeke moo ne sama biir tànt bi ndeke xaw ma koon leen ndeyoo génnal waaw mu daal di koy dàq <coughs> kon moom Seydina Zayd <coughs> no seydina umaaratum na umaaratum na Hazm ah, al ansaari radiyallahu taala anhu ah, <coughs> kon fekke woon kon Tabuuk bi ah, moom nag ginnaaw gi eh, ci xare yi nga xam ne moom la seydina Siddiq doon mëne contre Musaylimatul Kaddaab moom fekke woon na ko Yamaama gazwatu yamaama xareb yamaama fekke woon na ko foofóole fa ko faate selon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley <clears throat> imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley nee moom bokk na ci ñi nga xam ne ustushhida fii man ustushhida bil yamaama ah yamaama fa la àddina moom seydinaa umaaratum na Ibn Hazm am na nag ñu ne keroog bi yonent mi alayhi salaam doon dóora ñëw Medina doon mbokkale nit ñi waaw mooy mbokkale goo gële gisoon te yàggoon ci lool <coughs> walillahi alhamdu wal minna moom Umaara bii la mbokkale woon ak Muhriz ibn Nadla hein eh? radiyallahu taala anhu kon moom noonu la génn àddina sunu imaam Isxaaq ci ay yaamu yamaama xare yamaama yi moom seydina umaaratu bnu hazn <clears throat> ibn zayd bnu lawdaan bnu amr bnu abdi awf bnu ghanm bnu maalik bnu najjaar al-ansaari radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala a'aali al-firdawsi ma'waahu wa maskanahu